baabu karaahati shurbi min famil qirbati wa naxwihaa wa bayaani annahu karaahatu tanziihin laa haram. qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah. ginnaaw bi ñu jeexalee te gisoon ci jotaay bi ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon cent onze. baabu adabi shurbi wa istihbaabi tanaffusi salaasan xaarijal inaa banim jeexe walillahi alhamdu wal minna. xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis numéro sept cent soixante et un mu ne woon wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharaab fa shariba minhu wa an yaminihi ghulaam wa an yasaarihi ashyaakh walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre cent douze téeméer ak fukk ñaar mu tudde ko moom al imam ba léegi ñu ci ñaareelu téere bi kitaabu adaabi ta'am téere bi nga xam ne mooy wax ci tegginu tegginu ñam lekk mu ne baabu buntu karahati sibu ashurbi di naan min famil qirba mooy ci gémmiñu gurdu euh, bi wala ndab li nga xam ne moom lañ def mooy euh, euh, parce que qirba récipient la ab ab dëfukaayu ndox la woon boo xam ne ci der la doon doon arab yi gaa yooyu seen mbir yi ci der lañ ko doon def après dañ ko doon tëj dañ koy wërale lonk ko walla ñu takk ko loo xam ne léegi waa ji bu bëggee naan foofu noon mooy ngay jël rek euh, gurdu bi comme ki yor gurdu noonu rek daal di koy kii noonu mu ne karahatu sibuk shurb min famil ba fi nga xam ne mooy bunt bi bunt moom lay gémmiñ fi nga xam ne mooy li ñu def ndab li fi ñu def ndox mi ndab liñ ko def fi ñu ko def nga xam ne doo gis la ci biir mooy li ci biir yow boo koy naan doo ko gis waaw ndab yooyoo tax ñuy wax <laughs> nga daal di ñëw di ci naan noonu ne ko nii rek juutal ko lem ko rek ah dëpp ko rek commencé di naan jëmale ko ci sa gémmiñ gi wanax wiha ak yu mel ni xir ba mooy bépp récipient boo xam ne yow lañ ci def boo koy naan doo ko gis waaw wa bayaani ak leeral annahu këne nag tere gi ñu tere lii nag sib gi tere gi ñu ko kii karahatu tanzih sibuk ak sibil la voilà parce que da tahrim ak karahatu tanzih parce que tahrim léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nga ak tahrim xaram buñ nee mbir dafa xaram ñoom dañu nekkoon ñoo xam ne dañu sàmm woon rahmatullah alayhim xaram il faut mu leer ci sharia ci alquran wala ci na ñu ne lii daa xaram waaye buñ gisee loo xam ne am na yenn texte yuy xaw a wane ne nekkul lii baax na wala lii beneen ñëw di wane ne baaxul ñu nootal ci benn ne bon boo xaram bi bu boobaa en général du ñëw rek ne xaram na ci seenuk sàmm day tax ñu naan lii karahatu tahrim waaw ak sibeel goo xam ne day àgg ci xaram am yoo xam ne karahatu tanzih nag mooy bi nga xam ne ak sibeel la rek loo xam ne dañ la koy moytuloo waaw boobu àggul ci xaram léegi moom la naan sibeel gii nii sibeelu luñ lay moytuloo kese la waaw nekkul loo xam ne sibeelu xaraam la laa xaraam du lu xaram àggul ci xaram waaye mooy li ñu xam diggante euh, lii karaha ñu ne lii kara euh, makruh ak xaram mooy bii ci makruh lay waaye àggul ci xaram kon baabu buntu karahati bi sib guñu sib ah min famil xirbati ci buntu ca gurdu bi fa nga xam ne xam nga gurdu bi benn ligi la am mooy fi ñu comme boo koy duy fa nga koy duyee foofu kese la léegi li ci def yëpp boo dugalee ba mbir mi dugg mooy ci biir lay dugg Euh, récipient bi daal di ciy dugg après nag nga daal di koy lem wala nga daal di koy takk wala nga am noo ko def ngir mu bañ a tuuru léegi nag yonent way saasaam ni muy tere mooy yow nga ñëw rek di ci naan noonu te gisoo li ci biir mooy ne ko nii rek juutal ko voilà nga lem ko rek aywa juutal rek ni naan mu ne nag ak luy wane ne loolu dañ koo si ak ci biir la yem waaye àggul ci xaraam léegi mu ci indi fii ci bunt bi ñetti xadiis ñetti xadis yi ñuy indi nag dañuy gis ne ñaari xadis yi day tere beneen bi di niru ne yonent way saa saam la mu tere noonu da koo def léegi nag ak nan la ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum di boole loolu inshaa allahu taala alhamdulillah loolu eh, moom la ñuy gis inshaa allahu taala kon mu indi xadis bu njëkk bi muy xadis numéro sept cent soixante-deux mu ne an abi saidin alxudriy radi allahu aanhu annahu qaal nahaa rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam an ixtinaasi al asqiya yaani an tuksara afwaahuha wa yushraba minha muttafaqun alayhi kon al imam hadis bii la njëkk indi muy hadis sayna wa mawlaana abu said Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Shahidiyya ah, ibnu ibnu Shahid waxoon nañ la baayam ñu ngi ko faat Uhud moo tax yeneen tubaab saa saam yu bari da ko doon woowe ibnu Shahid doomu martyr bi mu ne kon naan Abi Sa'id mu ngi jëlee kon Abu Sa'id mooy dàkkantalam mais Sa'd ibn Malik la tuddoon ibn Sinan al-Khudri ci waa Banu Khudra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala mu ne naha tere na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan la tere an ixtinaasil asqiya ixtinaasil asqiya léegi nag mu leeral lool mooy lool hadis bi yaani kan moo ko leeral lool li ñu ci ñëw kan moo ko wax lii yonent bay saasaa ma ko wax wala kenn ci ruwaat yi moo ko wax ñooy ñi solo hadis bi kenn ci ñoom wala ñenn ci ñoom ñoo wax lii wala yonent bay saasaa ma wax lii yaani lim ci jublu mooy an tuk sara mooy ñu bu nee damm nag du damm mooy ñu juutal lem ñu lem ak waa fuuhaa mooy fi nga xam ne kinij bu kinij bu euh, bi euh, gurtu bi gurtu bi wala fañ def ndox mi nga lem ko ah wa yashraba minha ba pare nit ki bi ci naan loolu lay tere mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bi moo est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal di dina ko solo lu jiitu naka noonu seen bokku taalibe al imaam Abu Daawuda as-Sijistaaniyu Abu Dawud as-Sijistani solo na ko na ko na imaam at-Tirmidhi ak al-imaam Ibn Maaja rahmatullahi al-jamii al-imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci kitaabul ashriba baabu ixtinaasil asqiya voilà foofu mu dajale ñaari xadiis yi mu ne léegi mu ne haddasanaa Adamu mu ne nettali nañu Adam kan mooy Adam mu ne ah, Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Abul Hasani al-Asqalani al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana ibnu Abi Dhi'b mu ne ki ñu nettali mooy ibnu Abi Dhi'b di Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi Abul Harith moom mii yàgg nañ ne le moom maamam bu sore sore sore lañ koy dàkkantale wala mu ngi tudd Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b maamam ju sori jooju lañ koy dàkkantale nga xam ne Madinatul Munawwara la ne woon eh, eh, nekk ci eh, xaritu imaamu Maliki rahmatullahi alayhim moom nag moo njëkkoon a juddu imaamu Malik moom mu ngi judd ay côté année quatre-vingt après gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ne quatre-vingt-un am imaamu Malik quatre-vingt-quatorze la juddu voilà 94 moom mii nag moo njëkk gaañu ndax mu ngi gaañu l'an 58 158 ñii ne 159 imam Malik 179 la génn àddina wallahu taala alam ñoom ñaar ay xarit lañu woon muy Ibn Abi Zi'b qaala mu ne haddathana kon non non ani Zuhri mu jël ko ci seen sëriñ ñoom ñëpp mook imam Malik muy az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Eh, az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala an abd an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jël ko ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali wa Abu Abdillah al-Madani al-faqih al-a'ma rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id moo ko jëlee ci al-Khudri moo ko jëlee ci Abu Sa'id al-Khudri wax nañ la turam sànq Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Abjar boobu moo tudd Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj al-Ansaari al-Xazraji ñu siiwee ci Abu Sa'iid radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ikhtinaasil asqiya ya'nii an tuksara afwaahuhaa fa yushraba minhaa kon noon la ko al imaamu muslim no al buxaari abu abu abu abdillah indi muslim moom itam ci kitaabul ashriba baabu aadaabi at-ta'aami wash-sharaab wa ahkaamuhaa yi shuraax foofu moom tamit dafa dajale xadiis yi xadiis bi ñaar yi mu ci al imaamu abul xusayni rahmatullah wa rahmatullahi alayhi eh, Euh, léegi euh, al imam mu ne moom nii la ko ëndee waaye euh, bi bi mu njëkk indi foofu dana rek naha rasul sayna Abu Sa'id mu ne naha nabi sallallahu alayhi wasallam an ixtinaat al asqiya boobu bon nañ jël beneen bi nga xam ne boobu la imaamu Nawawi te moo niroo bu imaamul Buxaari bi indi fii ci li nga xam ne mooy eh, eh, Riyaad bi mu ne wa haddathanii Harmala ibn Yahya mu ne nettali na wa Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran yaa ngi fàttaliku daay la doon gis maamam Harmala ibn Imran ah <laughs> Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran Abu Hafs at-Tujibi al-Misri nekkoon àndandoo al-Imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana nettal nañu ibn Wahb di Abdillah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad nga xam ne Medina la woon taalib Imam Malik après mu dem Misra al-Misri rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani khabarana ma Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi an-Najjad al-Ayli abu yazid al ayli al umawiyu mawlaahum rahmatullah alayhi an ibn shihab gis nañ ko sànq mooy az-zuhri an ubaydillah ibn abdillah ibn utba gis nañ ko sànq an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qaal gis nañ ko sànq naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ightinas al-asqiyah an yushraba min afwahiha voilà nii la ko ëndee nga gis kon imam al-bukhari rahimahullah moom moo indi moom niñ ko soloowe noonu la ko al imam ki nga xamante ne mooy euh, euh, euh, an-Nawawi indee ci Riyad bi kon léegi xadis baa ngi nii mu des ana deuxième njàngat ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi leer na bunt bii dane sibu guñu sibi di naan ci kimiju li nga xam ne mooy burdu bi lañu def ndox mi nga xam ne du ab kaas nag du kaas boo xam ne ab kaas boo xam ne yow bu ñu la koy jox affaire yi kii non mooy yooyu comme wax nañ la ko sànq bi ñuy tàmbali tàmbale du lay doon boo xam ne yow dañ ciy def ndox bi ci biir day niroog suñu bouteilles yi mais sauf que ñun suñu bouteilles yi bari na yoo xam ne léegi dafa transparent moo tax yooyu taxul ñuy wax <laughs> ci kaw yu mel noonu mais mooy loo xamante ne da nga ko ciy def ba pare en fait lu nekk mën na cee dugg te doo yëg doo doo ko xam booy naan yow doo xam nu mu demee. moo après dina ñëw ci hadis bi mais hadis bi lan moo taxoon sax yonent bay saa saam tere affaire bi voilà <laughs> léegi kon mooy fii yonent bay saa salaam Seydina Abu Sa'id dane yonent bay saa saam tere na an ixtinaasil waaw mooy ñu jël dëpp gurdu bi wala lañ def ndox bi ca der ak loolu nga jël rek duutal ko di naan sans pour autant nga xam li ci biir mooy est-ce que am na lenn luy lore wala luy lu ci ne mu ne loolu mooy an tuksara afwahuha wax nañ la tuksara tekkiwul damm mooy mooy dëngal dëngal gi nga koy dëngal kimij gi ba pare di ci naane ca kimij ga foofule kon gis nañ ne kon tere gi am na léegi nag mu des parce que buntu bi kon côté bi tere gi dugg na karahatu shurb min famil qirba hadis bi moom lay wax kanta wa bayaani annahu karahatu tanzih la haram lool hadis bi mu mujjee indi troisième bi looloo koy wane voilà moom foofu la ko ci tegtaloo Imaam An-Nawawi rahmatullahi alayhi te ci boobaa dinañ gis ne euh, dinañ ñëw est que sax loolu noonu ñëpp ci d'accord que ne dañ koo sib est que loolu ñëpp ci d'accord voilà est ce que sibeel gi kese ci la yem ñëpp ci d'accord loolu tamit dinañ ci ñëw insha allah al Imaam An-Nawawi kon lëkkaale baangoom bi muy saraa lii ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne mu ne mi mu lii di kii mu ne bam bam kiiwee euh, euh, euh, wax ba pare mooy bon mu wax na al tuksara mooy al intiwa mooy mooy dëngal bi ngay dëngal ah ah kon mu ngi noonu quoi après loolu wax na léegi nag mu ne wattafaqu ala anna an-nahya an ixtinaafiha nahyu tanzihin la tahrim mu ne boroom xam-xam yi de dëppoo nañu dëppoo nañu dëppoo nañu li nga xamante ne nii mooy euh, tere gi ñu tere gi yonent bay saasaam tere gum tere nii ñu dëngal burdu bi wala lañu def ndox mi te doo ko gis nga ciy naan loolu tanzih mooy lu ñu sib kese la laa tax indi lu xaraamal loolu moom la wax waaye dinañ gis ne euh, dëppoo googu boroom xam-xam ne am na ñeneen ñu ne boo dëppoo googu jar naa seetaat loolu Imaam An-Nawawi wax jar na seetaat parce que am na ñoo xam ne yemuñ ci loolu ah ñoom d'accorduñ ne loolu tanzih la waaw léegi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax nii moom al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne ah, mu ne summa qiila léegi nag muy ñëw di la waxa sabab bi lan moo tax yonent may saa saam tere lii mu ne summa qiila ginnaaw gi nee nañ sababu an laa yu an laa yu'mana wala laa yu'mana an yakuna fil baqaa'i maa yu'dhi ndax wóoluwul waa ji bañ a la taxoon mu tere ko mooy la des la biir ndox ma la ca ne gurdu ba comme nga gisu ko mu nekk ca biir loo xamante ne mën na koo gaañ fa yadxulu fii jawfihi wala yadri mooy mu jël gurdu gi noonu yëpp duutal rek teen di naan mooy man na nekk benn as wallax njaan wala loo xam ne lu ko mën a lu ko mën a gaañ la nekk ci biir mu naanaa la ko mu dugg ci biiram te du ko yëg am ñu ne waqila te loolu en lii mu wax dafa am ci xadiis yi dinañ ñëw léegi après euh, beneen kii nañ wax li mu wax ba pare boo xam ne day wane ne lii la waaw mooy euh, li tax yonent bay saa saa tere ko affaire bii la nii mais léegi lool lan la woon loolu dinañ ci ñëw insha allah nañ continuer wax ba pare mu ne waqiila am na nag beneen wax boo xam ne dañoo xam ne boroom xam-xam yi dañ na li tax yonent bay saa saa tere lii mooy li am na wu ndax waa ji da koy da koy da koy seexluloo keneen waaw parce que xam nga du ñëpp a mën a yow nga naan ñu jox la kii comme nga jëlub gurdu au lieu nga sotti ci taas wala loolu wala nga yëkkati ko ci sa kaw gémmiñ ba du taqaloo sa gémmiñ nga naan ngaw nga ñëw seex ko noonu ci sa biir gémmiñ gi naan ba pare jox keneen am na ñoo xam ne loolu dañ koo dañ koo seexlu am ñu ne looloo tax yonent bay saasaam tere ko ndax seexlu googu keneen da koy seexlu waaw kon benn ngoog mu ne waqiila innahu ah am beneen wax bu ne bon non parce que bu ko yàggee di def noon affaire bu day mujj am benn xet bu neexul quoi waaw ba pare euh, nekk loo xam ne gars yi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy seexlu waaw. waaw léegi euh, kon mu ngi nii léegi nawe euh, Nawawi ci gàttal lii nii la wax léegi nag ñu ñëw ñu ñëw ci li ñoo xam ne moom la al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daal di wax ci côté bii premièrement mooy euh, euh, lijjanti d'abord waa mais kan moo wax ne euh, yaani an tuksara naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ikhtinas al yaani an tuksara afwahuha fa yushraba minha te noonu ko Bukhari indee bu version imaamul Bukhari la imaam an indi ci bi léegi kan moo wax lool yeneen tubaab saa saa wax wala gaa yee ko wax ah. al imaam an-Nawawi euh, al haafid ibn Hajar mu ne wal qaali wal qaa'ilu yaani lam yusrah lam yusrah bihi fi haadhihi turuq waaw ah mu ne kii naan kii wax ne yaani ah loolu nag ixtinaas al asqiya li mu ci jublu yaani mooy ah loolu nag leerul ci yoonu xadiis yi bi haadhihi tariq de bi mu ñëw nii yoon bi yoon bii ko imaamul Buxaari indee moom leeru mu ne waqa inda Ahmad an Abi Nadr an ibn Abi Dhi'b bi hadfi lafzi yaani mu ne nag imaam Ahmad daal dina koy solo rahimahullah mu jaar ci yoonu an-Nadr ah, Abi an-Nadr mu jaar ci Ibn Abi bi boo xam ne yaani bi dañ koo dañ koo dindi bu ko defee mu ne fa saara tafsiru mudrajan fil xabar kon nag mooy eh, eh, eh, tafsir bi nekk loo xam ne kon dañ ko cee yokk mooy du waxu yonent bi alayhi salaam mu ne wa waqa fi riwaayati saaniya ñëw na nag ci beneen riwaaya bi mu ñëwee ñaareel bi qaala Abdullah mu ne huwa ibnul Mubaarak mu ne foofu dane qaala wax na Abdullah te mooy Abdullah ibnul Mubaarak bokk ci ñu solo xadiis bi mu ne qaala Ma'mar mooy Ma'mar ibn Rashid mu ne aw ghayruhu wala keneen huwa shurbu min afwahiha ne ixtinaasul asqiya nag mooy naan ca kimiju la nga xam ne mooy e, e, gurtu ya mu ne wa Abdallah ibn al-Mubarak rawal marfu' an Yunus an az-Zuhri mu ne te Abdallah ibn al-Mubarak soroona hadis bi yëkkati ko jële ko ci Yunus ah, mu daal di koy mooy ibn Abi Yazid Yunus ibn Yazid al-Ayli Eh, rahimahullah an Zuhri mu jëlu ko imaamu Zuhri mu ne waraw at tafsir an Ma'mar ba pare solo na uh, tekki bi. jële ko ci Ma'mar mooy ibn Rashid ma taraddud ànd ak det mooy eh, di sikki sàkka ba est euh, kan moo ko wax est-ce que ci bay saa saa ko wax wala euh, Ma'mar ko wala kenn ci ñoom mu ne waqad akhrajahu te solo na ko al Isma'ili al imam al Isma'ili mi def mustakhraj ci euh, imam al Bukhari min tariq ibn Wahb rahmatullah alayhi ma mu jëre jaar ci yoonu ibn Wahb an Yunus mu jële ci Yunus ibn Abi Dhib ak ibn Abi Dhib ma'an ñoom ñëpp mudrajan loo xam ne dañ ko ci yokk ñoom wa lafduhu foofu dañ ne yanha an ikhtinaf al asqiya aw an yashriba min afwahiha mu ne noonu la kaddu yu ñëwee ne yonent bay saasaam tere na an ixtinaafil asqiya an ixtinaafil juutal gurdu yi di naan eh, mooy ñu naan ca kimij ya an yashraba nit ki di naan min afwahiha mu ne kada fiihi bi harfi taraddud mooy aw bi ah eh, aw aw shurb an yashraba min afwahiha mu ne lool gis nga nii la ànd ak def mooy déngi déngi bi est-ce voilà mu ne wa huwa inda muslimin min tariq ibn wahb an yunus wahdahu bilam mu ne te ñëw na ci imaamu muslim soloo na ko ci téeréem bi mu jaar ci yoonu ibn wahb jële ko ci yunus moom dong bi lafzi foofu nag an ixtinaat al mu ne an yushraba wala an yashraba min afwahiha mooy eh, yonent may saasaam tere nañuy juutal gurdu eh, yi bañ def ndox yi te doo gis la biir mooy nga daal di naan ca seen kimij ya mu ne wa hada imam al-hafiz mu ne wa hada ashbah lii mooy li gën a niro wa huwa annahu tafsiru al-ixtinaas la annahu shakkun min ar-raawi mu ne lii day leeral ke mooy tekki li nga xam ne waa ixtinaas nekkul ne eh, eh, raawi bi ki kenn ci ñu solo moom moo moo sikki sàkka ah fii ay lafzayni ana ban ci ñaari kaddu yi waqa'a fil hadith ban ci ñaari kaddu yi moo ñëw ci hadith bi mooy loolu du sikki sàkka aw bi du sikki sàkka da koy leeral lakin zahiruhu anna tafsira fi nafsi alxabar alxabar mu ne li leer nag daa mel ni mooy ne mbir mi daal eh, tafsiru ixtinaat al asqiya loolu mooy ci xabar bi ci ni ko yonent way sa sa moo ko leeral ci xabaar bi la wo mu ne wax rajamuhu muslim aydan min tariq abdirazaq mu ne imam muslim rahmatullah alayhi soloo na ko jaar ci yoonu abdirazaq as-san'ani an ma'mar ibn rashid muy ma'mar an zuhri wa lam yasuq lafzahu te foofu indiwu fa kaddu gi laakin dane qaala dane mislahu lu mel noonu qaala ghayra annahu qaala sauf que dane sauf que moom dane waxtinaatuha mooy ixtinaat bi mooy an yuqlaba wal mooy ñu daal di dëpp rasuha mooy jël mbir mi dëpp ko gurdu euh, euh, euh, bi summa yashrabu xam nga boo ko dëppee mooy booy naan xam nga bu gurdu bi bu dee dañ dafa taxaw doo ñëw sëgg noonu di ko muucu di muucu bu tee bi wala gurdu bi naan non da nga koy yëkkati ba pare juutal ko mu ne looloo nag voilà <laughs> mooy xal bu goog nga ciy def loolee la waaw euh, loolu lañ tere kon nag euh, mu ne wa huwa mudrajun aydan lii dañ ko cee yokk voilà kenn ci ruwaat yi ñoo ko ci yokk waqad jazama al-Xattaabi mu ne al-imaam dogu na ne anna tafsiir al min kalaam az këne ma ne euh, bon euh, ixtinaaf moom ki ko leeral ci hadith yi ci kaddu yi imaamu Zuhri la rahmatullah alayhi imaamul haafiz ibn Hajar nag mu ne wa yahmalu tafsir wa yahmalu wa yuhmalu at-tafsiru ah, al mutlaq wa huwa shurbu wa huwa shurbu min afwaahiha ala al muqayyad mu ne nag dañuy yen wa yuhmalu wala dañuy yen at-tafsira al mutlaq mooy li nga xam dañ koo joyal wa huwa shurb min afwahiha am ngeen neentu way saasan dafa tere ñu naan ci kimiju gurdu yi alal muqayyad yi mooy nag ñu yen ko ci li nga xam ne dañ koo tënk mooy bi kasri famiha mooy juutal lem li nga xam ne mooy euh, euh, kimij ga aw qalbi wala mooy nga juutal euh, bopp bi mooy fa woon ci kaw nga féetal ko suuf ngir mu mën a ñëw ci sa gémmiñ gi waaw mu ne waqaan fii musnad abi bakr ibn abi shayba te rot na ñëw na ci musnad ibn abi shayba di abu bakr ah, abdallah ibn muhammad ibn abi shayba an yazid ibn harun mu jële ko ci yazid ibn harun ibn zazi an ibn abi fi awwal hadha al hadith ci hadith bi mu ne shurbu eh, eh, rajulin shariba shariba rajulun voilà shariba dafa naan waaw lii day wane liñ doon wax sànq ne imam an-nawawi nee na waqila am nañu ne li tax ñu tere ko mooy waa ji day naan am loo xam ne mën naa jóge ci biir gurdu bi dugg ci biir bi lu koy gaañ te du ko yëg mu ne waaw foofu nag ki imam ibn abi shayba dafa soloo foofu mu ne shariba rajulun ab hadis boo xam ne ci ibn abi bi la jaar mu ne daa am benn waay boo xam ne min min siqa fan saaba fi batnihi janaan voilà <laughs> fa fa naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na dafa am benn waay boo xam ne temps yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jël benn gurdu jël rek juutal ko di naan bi muy naan rek am yenn ab jaan bu bu sew boo xam ne mu ngi woon ci biir gurdu bi dugg ci biir bi <laughs> léegi nag yonent bay saa saam nag daal di tere lool xam nga kook jaan wi dina ko lor <laughs> yonent bay saa saam nag ci kaw noonu ci la tere lii voilà loolu benn euh, euh, euh, loolu la <laughs> waaye waaye bon en loolu dëgg la waaye tamit am na à vrai am na tamit foo xamante ne nii eh, yonent bi alayhi boo xam ne day wane ne non yonent eh, kenn affaire bi eh, yonent bi alayhi salaatu salaam am na benn waay boo xam ne da koo def waaw <laughs> waay boo xamante ne nii daa fekk ab boo xamante ne nii noonu la mel moom mu daal di koy def waaw <laughs> léegi sauf que loolu léegi nga ne mais kon nu mu fa demee bii ne moom da koo de looloo taxoon ñu tere ko dañ naan ñaar yëpp wér comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmatullahi alayhi ne ñaar yëpp la mooy ka ko njëkkoon a def looloo taxoon yeneen trois cent cent tere woon ko waaye ba mu ko teree daa am koo xam ne da ko def loolu it dalaat ko waaw <laughs> waaw loolu it dalaat ko léegi nag mu ngi noonu léegi léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii léegi nag mu des benn a affaire léegi gis nga xadis bi lii ñu ciy wax xadis bi mu ci teg muy xadis Seyna Abu Hurayra bi dañ koy tudd képp jub ndax parce que même tere bi lay wax après nag buñ ñëwee ci tere ci xadis bële Euh, bu mujj bi lii sax foog naa li gënoon mooy ñu def liñ defoon bee passé <laughs> liñ defoon bee passé ci xadiisu euh, euh, anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam an anasin kaana yatanafasu fil ina ñu jël ñett yooyu ba pare ba ci xadiis sayna bu sayna ibn abbas ak abu qatada jàngal yi jàngat yi ñu def ko ci foog naa lool moo gënoon a kii quoi bon waaye comme que tàmbali nañ nii nañ continuer nii rek ci wàllu tere bi après bu ko defee ñun duñu fi du gàtt voilà du ñu ci duggaat ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu muy hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu kon gis nañ côté kon li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy tere léegi al imaam an-Nawawi liñ la doon wax eh, eh, eh, wax na wan nañu illa bi li tax kon ñu daal di koy tere ci li nga xamante ne loolu la wax kon mooy bi ci gën mag mooy dañuy ragal am loo xam ne ab ab ab ab rab wala loo xam ne ab verre wala ab jaan wala yu ndaw yooyu nga xam ne day nekk ci biir ndox yi ah mu nekk loo xamante ne waa ji bu ko naanee mu daal di eh, dugg ci biiram ndax gisu ko daa ñëw rek golu affaire bi gul gul gul juutal bouteille bi eh, te gisul la ca biir la affaire ba nag mën a dugg ci biiram comme ni mu daleloon waa ji daal di koy lor am na tamit ñeneen ñoo xam ne dañu ne loo xam ne imaam al-Hafiz euh, Ibn Hajar tudd na ko ne loolu tamit am nañu ne looloo tax ginnaaw buñ ci boolee li imaam an-Nawawi waxoon te ñu gisoon ko sànq mooy que ne li ñuy bañ mooy bu ko bu ko juutalee noon affaire bi ndox mi fekk si ko ci doole fekk si ko doole xam nga am na noo koy juutale affaire bi day jékki rek këpp sa kaw te lool képp kuy yàgg di def lool te mu seetlu ko mar yenn mar yi jëlu bouteille rek juutal ko noonu ci gémmiñ gi day jékki lu bari sottee voilà léegi na am ñu ne loolu la yonent bay saa saam di bañ boo ko defee parce que mën naa dugg dugg gu gaaw ci biir mu daal di dogale yenn sidit yi te du baax ci moom voilà loolu lépp ngir euh, préserver santé wu nit ki ba mu xam ne euh, comme li ñu doon wax rek ci naan de waaw boo naanee dent gu gu gu gu gu gu gu léeg après yow da ngay am problème angine wala sa put gi di metti ak yoo xamante ne mën naa ci sa biir bi yoo xamante ne nii man na fa yàq benn ci uruq yi muy ci benn ci li nga xam ne mooy sidit yi ba pare daal di koy woyofal loolu yëpp nga xamante ne mu mën na la jural ay feebar yoo xamante ne mën na laa dal voilà kon loolu am na waaye it Euh, loolu ak bi bi mu la waxoon imaamu Nawawi ne la lool parce que day tax nit ñi daal di koy seexlu quoi bu dee tout le temps noonu lay def bon wala mu def ko wala bu yàggee mu koy def affaire bi day nekk loo xamante ne nii day mujj xeeñ quoi voilà ak yu mel noonu am xet goo xam ne du neex te loolu yëpp daa bokk ci idaatul maal yàq alal ji nga xamante ne nii mooy bo yonent way saa saa bokk na ci mu doon tere ca xadiis Sayyidina al-Mughira ba <laughs>